mën na ko dagg ci juyale mooy day dagg loxoom ndeyjoor ba ca tikku jara ba dagg tànku càmmooñ ba ca dojor ba loolu mooy dagg gi ci juyale wala boog mu dàqi ko ci dëkk bi yóbbu ko ci beneen dëkk ba kere muy tuub tuub gu wér-wér mu door koo bàyyi mu dellu si yooyu moom mooy seet lu mu ca def rek baax na moom mi àtte mooy seet lu ci jekk ca kooku rek mu def ko fa in lam yuqdar ndéem attaneefut xale yi ci moom maanaam bu fekkee jekk wuñ ko rek xataa jaa ba mu dikkal boppam taa iban mbir muy aji tuub wudixa kon sippeef xan walis ko kulu xaq jépp àq wajut moom lillahi ñel na yàlla min zalika ci loolee wa uxi sa te jàppeef ko bi xuqooxi naa si ci àqi nit ñi min maalin ci alal aw damin wala deret bu fekkee ne ki daan def karaate boobu ak nangu alali jàmbur yi jekk wuñ ko ba mu jekki-jekki ñëwal boppam ne day tuub kon lépp loo xam ne dañ ko seet muy wàllu yàlla rek mën nañ ko koo teggil bañ ko koo teg waaye nag lépp loo xam ne tooñan na ko doomi aadama faaw ñu fayul doomi aadama joojee bu dee deret li doomi aadama la tuuroon faaw ñu tuur deretam bu fekk alal jàmbur la jëloon faaw ñu nangu alalam mënta ñàkk waaye lu mel ni rey gi nga xam ne ilimaan sañoon naa jékki-jékki def ko ko doonte reyut kenn loolee moom dañ ko ko daal teggil fekkee reyutoon kenn moom kenn du ko rey wa kullu waahidin kenn ku ne minal lusoosi ca sàcc ya da ko tudde sàcc ya waaye addu kalpe yooyu muy way rugg yooyu lay wax daaminun aji gàddu la li jamihimaa ñeel mboolem la nga xam ne sala boobu rekki nañu ko minal am waa li ci ay alal ñi def ruggoo boobule muy addu kalpe ak lu ko nuru suñu dee ñaar mbaa ñett def ab groupe kuñ ci jàpp rek day mel ne ñëpp lañ jàpp yow yaay garanté daal di fayal ña nga àndalan te jàpp ñu leen loolu nag wóote naag bu fekkoon ne sàcc rek la bu doon sàcc alal rek moom ñaar def ko mbaa ñett kuñ ci jàpp itam yow ci sa bopp la nga jël rek lañ lay topp nga fay ko waaye la keneen jël moom deesu la ko fayloo wa tuqtalu def na rey aljamaaxatu mbooloo bil waaxidi ci rey kenn fil xiraabati ci rugooga wal xiilati ak yongo wa in waliya ak doonte méngoo woon na alqatla rey ga waaxidun kenn minhum ci ñoom mbooloo bu ñu reyee kenn waaye nag rey ga day rey gu rugoo maanaam dañ koo kar ca yoon wa mbaa ñu jàpp ko foo xam ne bu yuuxoo kenn du ko dégg bëgg nangu alalam tax ñu jàpp ko rey ko mbaa boog yong bi nga waxoon yong itam noonu la xaw a mel ndax mooy tëru nit rey ko ngir fab alalam rey yu mel noonu dafa mën a yàq adduna bi ba kenn du xam luy dund moo tax bu ko mbooloo defoon kenn képp rey ko it du tee mbooloo mépp la ñu rey rugoo kenn du fayu ci moom waaye nag li muy nekk nekk jullit bu rayee kuñ fasanteel wëlëre te ray ga nekk rayu ko yongu wala rayu ko rugoo faaw rek ñu ray ko ndax yooyu yaar mën nañu ko leerale léegi daa mën a yàq dund gi ci kaw suuf moo tax fekkee mu sëñewu daal dañ ko war a sànni ay doj ba keroog muy faatu doj yi nag day digg doomu du nekk doju rëy rëy bay ñaawal aw yaramam du nekk doju tuutee tuuti ba nga xam ne day yàgg te du dee day nekk doju digg doomu rek buñ koy sànni doj itam nañu wattandiku di ko dóor ca kanam nga mbaa sawukaay ba déedéet dañuy dàkk rek gannaaw ga ak biir ba yooyu moom la ñu dàkk buñ koy sànni doj yi wal ixsaanu sengewu nag an yatazawaja mooy mu takk imraatan jigéen nikaaxan ab takk saxiixan bu di aji wér wa yataaxaa tem koy laal wata an ak laal saxiixan guy aji wér daa wax ne ku njaaloo te sengewu moom la ñuy jam ay doj ba ba muy faat mu ne sengewu nag mooy bu dee góor ga mu takk takk boo xam ne yoon nee na baax na joteeg kookee mu takk joteeg góor gi jigéen jote goo xam ne gu wér la ni ki jote wut ak moom sax ci fekk jigéen ji toll ci mbërëg amee dereti mbërëg mbaa dereti wasin nga xam ne bu jote woon ak moom fekk mu amee dereti mbërëg mbaa dereti wasin dañuy jàpp ne ba tey taxu koo séngewu moom daal na ko takk-takk bu wér joteeg moom jote gu wér su ko takkee takk boo xam yoon nee na baaxut bu joteeg moom it taxu koo séngewu bu takk ba wéree te jotoo ko moom doon ci jamono yi mbërëg mbaa wasin itam dañuy jàpp ne sangewut jigéen ja itam ba ko góor ga takkee bu joteeg moom jotee bu demee noonee xam takk ba baax na jotee ga wér na kon jigéen ja itam sangewu na ko defee ñoom ñaar nag ku fi jógee ti njaaloo àtte bii lañ lay def muy àtte rey fa in lam yuxsan ndéem sangewuloo fu ko julli de kon dóoreef ko bi atta jaldatin téeméeri yar ba jote woon nañ waaye jote ba daa nekkutoon ci nañ ko taamoo ni ki day jamono mbërëg mbaa wasin yëpp ñàkk sañuwu la kon moom ma njaaloo dañ koy dóor téeméeri yar ci kaw nag muy gor te bu fekkee ne jaam la moom dana ko wax léegi xaajub loolu lañ koy dóor muy juróom fukki yar bu dee góor nag moom dañ koy tumurankeel mooy dañ koy dàqee ci dëkk bii yóbbu ko ci beneen dëkk boo xam ne war na fee sori sori waayu doxum ñetti fan bu dee jigéen kenn du ko def waaye bu dee góor daañu ko def loolu foofee ñu ko dàq yóbbu fa dañ ko fay tëj diru at door a nangu mu dellu si waxalal xam di war na ab jaam fi sinaa ci njaaloo xam soo na juróom fukk jal datan ci ay yar wa kazalika naka noone al amatu jébéer al xabdu day firi jaam bu góor al amatu di firi jébéer jaam bu jigéen mu ne nag kum ci man doon bu fekkee dafa njaaloo dañ koy caw juróom fukki yar muy xaajub gor wa in kaana ak doonte nekkoon na ñoom ñaar mutazawijayni di aji sëy doonte sax ñoom sëñëwu nañ la bëgg a wax du tax ñu rey leen kay njaaloo bañ di ko rey day fekk mu nekk gor waaye bu fekkee jaam la moom doonte sëñëwu na itam dañ koy caw rek bàyyi ko te caw ga it juróom fukki yar lay doon wala taxariba déetu tuum rànkeel alayhima di war ci ñoom ñaar ba tey jaam bu góor mbaa jaam bu jigéen bu njaaloo itam bañ caw ko rek ca lañu yem kenn du ko dàq ci dëkk bi yóbbu ci beneen dëkk wala xalam raatin du caageenu jigéen jigéen day aajoo mu nekk ku koy aar ba mu ñoŋ kon nag jigéen moom bu njaaloo te fekk sëngewut buñ ko cawee yar ya kenn du ko dàq ci dëkk bi di ko yóbbu feneen ndax kon kon bu bëggee njaaloo kam njaaloo loon bu njëkk sax kooku mën na koo fekk si foofa ak yu demee noonu ba tax jigéen moom kenn du ko dàq ci dëkk bi di ko yóbbu feneen wala yu xaddu deful gétan azani aji njaaloo ja illaa bi i'tiraafin dara ci ak tudd aw bi xamlin wala ci ab ëmb yazharu bopp dana feeñ li ñuy xamee ne nag kooka mooy na yàlla njaaloo na mën naa amee ci mu ànd ak sagoom di magum jëm waxal boppam ni man njaaloo naa su boobaa kon ñu topp ko ci loolee mu wax teg ko la ca yoon waral wala boog muy jigéen amul jëkkër bu dee suñ jamono ji mu toll bu doon jamono yu njëkk yi nga ne amul jëkkër amul ab sang buy sañ a jotee ak moom tam jékki-jékki ëmb ñu jàpp ne kon ci njaaloo la ko amee daal di koy war a def lañ war a def ku njaaloo aw bi shahadati arbaxati rijalin wala ci seedes ñeenti góor axraari ñu di ay góor baalixiina ñu di way kàllafe odooli ñu di way maandu yaraw na xoo ñooñ darañu ko gis kal mbir wadi mel ne ab tusngal fil mukk xulati ci ndabul tusngal wa yashhadoona dañuy seere fi waqtin ci waxtu waahid mu di wenn loolu nag moom mu amee nii ñu ko bëggee néewaana lool lool mooy ñeenti góor seere njaaloo ga xam ne jigéen amu ca ñoom ñëpp ñu di ay gor jaam amu ca ñoom ñëpp di ñu kàllafe gone amu ca ñoom ñëpp maandu kenn ku ci matul seere amu ca ñu gisandoo ko ci wenn waxtu gis gu leer goo xam ne ñoo gis sawukaayu góor ga muy dem ci sawukaayu jigéen ja li nga xam ne moom la kuur di mel ci gënn wala boog ni tusngal daan mel ci porte tusngal ba maanaam lay denc tusngal ba ñu gisandoo ko ci wenn waxtu gis nga itam maas yi nga xam ne bu ñu leen beree laaj leen kenn ku nekk na nga wax ne moom nga gisee ak na sa morom gisee yépp de doon benn loolu tombe ca bariwut waaye nag bu tombee amee nii nag kon googu njaaloo sax na daañu war a géttan kookee nga xam ne moo def njaaloo ga ndegam sart ya daje na ca ni ki kenn forcé wu ko ca mbaalu demee noonu wa in lam yutimma ndee matalut ahaduhum kenn ci ñoom asifata melowa xodda kon gétteneef ak salaasatu ñett ña allësina ña nga xam ne atam muuha matal nañ melo wax ñeent ña buñ leen dee laaj ñett ña wax ne nun daal danoo gis bu wóor a wóor sawukaayu góor ga di dem ci sawukaayu jigéen ji nga xam nattabli woon ko ñu laaj kenn ko mu ne man daal gis naa mu toog ci kaw ay luppam waaye nag mënumaa dogu ci jote gi am na bu wéram deet kon dañuy jàpp ne ñett ñooñee wax ne ñoom gis nañ bu wér a wér njaaloo ga waxal nañ ko kee njaaloo te saxut mooy du sax alxasbu xaste waxal nañ ko góor googee jigéen joojee te teguñu ko fenn daal leen di géttan géttanu xaste mooy daal leen di caw juróom-ñetti fukki yar bu fekkee ay góor lañ bu dee jamono yi jaam amee tañ di ay jaam ñu caw leen kenn ku ne ñeent fukki yar mu des nag kenn ki nga xam ne moom daa wax ne ca dëgg-dëgg daal man gis naa mu toog ci kaw lupp yi waaye saa ba teguwu ca ñu njaaloo dëgg-dëgg kooku moom des na ko yar bu baax a baax moom itam te ilimaan jaay seet lam ko yare doonte sax lam ko yare ëpp na yari gétt nit moom rek mooy seet moom ilimaan ba lu ci yet rek mu def ko ko wa tax sara bi naa wala xadda xalal raabixi bal yuxaaqabu bijtihaadil imaami walaw zaada xalal xaddi wala xadda déet gétan xalaaman di war koo xam ne lam yaxtalim géntut maanaam koo xam ne kàllafewut su fekkee dafa njaaloo itam du tax kenn gétan ko moo xam moo def njaaloo ga moo xam dañ ko koo def dañ ko yar rek ndax mu yaru xam ne lu baaxut moom baaxut warees na koy moytu rek wa yu xaddu def na gétan waati u amati waalidihi aji laal jëbbérub baayam wala yu xaddu te deful gétan waati u amati waladihi aji laal jëbbérub doomam koo xam ne daa fekk jaam bu jigéenu baayam mu joteeg moom dañuy jàpp ne kon njaaloo na ndax duñ jàpp ne alal yi bàyyam alal ma déedéet saa yu jotee jébéeru bàyyam rek ñu gétan ko wuute naag nag bu fekkoon ne bàyyi bi ci boppam moo jotee jébéeru doomam kon la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxan kenn ne ko yow ak sa alal sa bàyyi leen moom day mel ne kon baay bi bu jotee jébéeru doomam day mel ni daa jotee jëbéru boppam doonu ko dëgg-dëgg nag waaye dañuy seet loola ba deesu ko ca gétan moom baay ba wattu xawwa mu def na ko xayma xale yi war ko wa in lam taxmil ak doonte ambut baay bi nag bu jotee ak jébéeru doomam dañuy xayma jébéer bi lu mu war a jar baay bi fay ko doom ja te far ko féetewoo su fekkoon ne doom ja xasoon na jotee ak moom nag kon jeex na da leen di araam ñoom ñaar ñëpp du tee nag moom bu fekkee doom ji xas na joteeg moom bañ ne araam na leen ñoom ñaar ñëpp itam du tee rek baay bi fay doomam joojee xaymay jébéer ba ndax moo ko ko yàqal su ko defee nag baay bi bu fayee xaymay jébéer ba moo moom jébéer ba rek te du mën a joteeg moom ndax ndegam fekkan na doom ji joteeg moom mooy tax moom baay bi du mën a joteeg moom di wéy wayu àdd bu def na yar ak shariku aji bokkaale fil amati ci jébéer ba yatta uhaa mbir moom da koo laal wa yadmanu tamit warlu qiimata xa qiimaam ja in kaana dem nekk na lëxoo di ko ñeel maalun alal jamono yi jaam amee ñaar mbaalu ëpp ñaar buñ bokkee jaam bu jigéen moom ko du tax ñoom ñëpp ñu mën a bokk di joteeg moom dañ koy moom rek muy seen alal ñu koy liggéeyloo mbaa leneen waaye ñoom ñëpp mënuñoo bokk di joteeg moom bu ci amee ku jekki-jekki joteeg moom nag te mu ëmb boole ja dañ koy wax ne ko yow léegi dañ koy xayma nga fay ñi nga ko bokkal seen wàll ci bu fekkee kenn rek la ko bokkal mu daal di koy fay genn wàllu xayma ja daal di féete woon ak jébbéer bu moom loolu nag mooy bu ëmbee fa in lam taxmil lim amut fa shariku aji bokkaale ja bil xiyaari nekk na ci tànn bay na añ yetta maasaka diggante mu téye wàllam aw tuqawama wala dee fi xayma jébbiir ba xaale yi war aji laal joojee su fekkee nag jaam bu jigéen ba ëmbul ci jote ga kon dañuy wax ki nga xam ne moom moom genn wàll ga te jotewut ak moom dara ñu ne ko yow kat sa waa ji nga bokkal jote naa ak moom waaye ambut la neexee nga bokk ak moom ba tey rek ngeen bokk jaam bi te du la jox dara ngeen bokk neen ko bokki woon rek bu la neexee itam ñu xayma ko rek bu ñu xamee xayma ja nam toll mu jox la genn wàllu xayma ja yow nga génn moom mu dese ko moom rek moom ko wa in xaalat ndéem wax na imraatum jigéen bi xaa juj nekk na ci moom xam lu ëmb ne ustukku rixtu forseef na ma lamtu sa daq def ko dëggalal waxu dëtt gitaneef ko nee na jigéen bu fekkee ne amut jëkkër bu dee jamono yu njëkk ya amut ab sang bañ naa sang bee joteeg moom mu jekki-jekki ëmb moom jigéen ja ñu ne ko waaw kon da ngaa njaaloo mu ne déedéet dañ maa forcé woon waaye njaalowuma kon duñ gëm la mu wax dañuy jàpp ne rek moo ko coobare wu njaaloo daal di koy géttan illa an taarifa ndare bu dafa xam ca la ma koo ko forcé woon njaaloog man kon loolu firnde la ju tax ñu dëggalal ko aw jaat wala mu dikk mustaxisatan mbir mu muy aji jàmbat xinda naasilati fa xew-xew ba wala boog na ko ka kooka siif joteeg moom rek fi saasay saatu mu daal di ñëw daal di koy wax jàmbat ko ne moom kat tooñ na ma jote naa ak man te warta joteeg man su boobaa daañu gëstu fi saasay saasa bu loolu wéree ñu xam ne kon dañ koo tooñ rek kenn ku gétan gétanu njaaloo aw jaat wala mu dikk tàdd mi mbir moom dana nàcc maanaam su fekkee day jigéen joo xam ne mësta sëy mu ne dañoo njaaloog man te sama sawukaay mi ngi nàcc ñu xool sawukaay ba muy nàcc du tax fi saa sañu daal di gëm ni wax na dëgg dañ koo forcé daañu gëstu ba xam loolu dëgg la am déet buñ gisee firnde ju wóor ne moom wax na dëgg dañ koo forcé su boobaa kenn du ko àtte àtte njaaloo waaye bu fekkee ne ñëw ga di naaj rek ak wax kam wax rek ne dañ maa forcé loolu dong la duñ ca sukkandiku daal di wax ne wax na dëgg déedéet dañ koy gëstu njëkk ba xam noonu la amee wala déet moom nasaraan boobee mbaa yahud boobee wa in rajaxa ndem dellu na al muqirru aji saxal ji bi sinaa ci njaaloo uqi la kon xàccaleef ko wa turika te bàyyeef ko góor ga waxam ne man day njaaloo naa jigéen ba tey noonu la moo ko waxal boppam rek ba nar koo àtte àttem njaaloo gannaaw bu suwal bitikoo ne ci dëgg-dëgg njaaloo wu ma moom daal mu lay dara ak mu ñàkk lay dara ñoo ci yemoon ndegam moo waxam ne man njaaloo naa daal bu wëlbatikoo rek ne njaaloowuma ñu bàyyi ko kenn du ko gétan buñ demoon sax bari ko gétan muy daw sax ba tey ñu bàyyi ko wa yuqiimu dana sañ a taxawal arrajulu waaja xalaa xabdihi ci ab jaamam bu góor wa amatihi ak jébéeram xadd sina gétanum njaaloo ida zahara ndem feeñ na xamlun ab ëmb aw xaamat wala taxaw bayinatun seere xayraxoo sudul moom arbaxatu shuhadaa te mooy yeenti seere aw kaan wala am iqraarun ak tudd moo di ak saxal nee na jamono yooyu nga xam ne jaam dafa yaatu soo amee jaam bu góor mbaa jaam bu jigéen bu wéree ne moom njaaloo na yow mi di ab sangam mën ngaa jékki-jékki géttan ko léegi bu dee jaam bu jigéen ba mu jékki-jékki ëmb te nga xam ne ci njaaloo la ko jële wala yenn seere yu maandu ci neñ ko waxe woon seere sa jaam bu góor njaaloo wala sa jaam bu jigéen njaaloo ba tey kon yow mi sang bi mën nga koo def la ci yoon santaane wala nga xam ne jaam bu góor mbaa jaam bu jigéen ba moo wax ci làmmiñam ne man day damaa njaaloo wax ko ci làmmiñam te kenn forcé wu ko ca ba tey mënees naa sukkandikoo ci loola ba yow mi sang bi nga daal di koy gétan walakin waaye in kaana dem nekk na lil amati di ñeel jébbéer ba zawjun jëkkër xurun ji di gor aw xabdun wala muy ab jaam li xëy di ci ñeel ku dul moom falaa yuqiimu kon du taxawal alxadd gétan nga xale xaa ci moom illa sultaan ndare àttekatu jullit ba su fekkoon ne nag jaam bu jigéen ba yaa ko moom waaye am na jëkkër te jëkkër ja gor la mbaa boog jëkkëram jaam la waaye yow moomu keneen a ko moom su boobaa kon sa jaam bu jigéen boobu bu defee njaaloo googu bu mu tax yow ci sa bopp nga di ko géttan da nga ko yóbbu ci àttekat ba moom mu géttan ko ndax war ngaa sàmm àqi jëf-jëfi lóot mooy góor war ci kaw moroomum góoram jël am sawukaayam def ci bunt suufu moroomu góoram moomee loolu dafa ñaaw te waa lóot daan ko def moo tax ñu koy tuddee jëfi waa lóot loolu nag ñaari góor ñu ko defante ñoom ñëpp lañuy rey moo xam singiwu nañ moo xam singiwuñu waaye nag mu daan ci seet kàll fega bu fekkoon nag léegi góor da koo def jigéen nag kon ñu seet su fekkee ne jigéen jam ko def sañ naa joteeg moom ni ki day soxnaam kon góor gi ko def loolu dañ koy yar bu baax a baax rek yar bu méttee métti waaye kenn du ko gétan gétanu njaaloo kenn du ko rey ngir loolee mu def bu fekkoon ni góor da koo def jigéen joo xam ne araam na ko nag dañ koy jàppe attem njaaloo daal di koy atte attem njaaloo géttan ko géttanu njaaloo su fekkoon ne ñoom ñaar ñu defante loolu moom kenn du ca mukallaf dañ leen di yar rek bàyyi waxalul xaas fi war na aji xaste ja alxurri ja di gor alxaddu géttan tamaanoona te moo juróom-ñett fukki yar waxalal xab di war na jaam ba arbaxoona ñeen fukk fil xas fi ci xaste xam sunaa juróom fukk fii ci naa ci njaaloo xaste mooy waxal nit lu aju ci wàllu njaaloo te saxut loolu yoon da koo bañ lool ndax bañ ko yàq derub jaambur moo tax ku waxal nit lu mel noonu te saxut bu dee jamono yi gor ak jaam amee bu dee gor sa muy góor muy jigéen dañ koy caw juróom-ñett fukki yar bu dee jaam nag muy góor muy jigéen ñu caw ko xaaj ba muy ñeent fukki yar léegi mu ci tegaat na nag jaam dañ koy caw juróom fukki yar ci njaaloo ak baamu la rek sosale ci waaye waxan na ko léegi ci gannaaw wal kaafiru ab yéefar yu xaddu def na ko gétan til xas fi ci xaste tamaan yi na juróom-ñett fukk ab yéefar bu waxalee kenn doxtaan ki caaxaan muy njaaloo googu te soxut bu dee gor moom yéefar ba ñu caw ko juróom-ñett fukki yar waaye nag bu fekkoon ne itam jaam la dañ koy caw genn wàll loola te mooy ñeen fukk wala xadda dir gétan xalaa xaasi fi xabdin di war aji xas jaam bu góor aw kaafirin wala ab yéefar jamono yi jaam amee ku waxal ab jaam daa wax jaam bu góor rek waaye jigéen tam ca la dañuy jàpp ne yooyu jamono jaam dawul am gàcce ci ñu waxal ko dox tànki caaxaan kon nag ku xas jaam bu góor mbaa jaam bu jigéen ci yooyu jamono du tax ñu caw la yar yee ci war wa yu xaddu def na gétan xaadifu sabiyati aji xas xale bu jigéen bi sinaa ci njaaloo in kaana dem nekk na misluha moroomam yoo taw dee fi ko laal jigéen joo xam ne bu dee ci at rek moom gone la waaye nag jëmm ji kàll fene ba mayees naa joteeg moom ku tuumaal ne ko yow mii njaaloo nga te saxut faaw rek ñu gétan la ndax yàq nga deram de sax bu ko waxan koo xam ne kenn mënta joteeg moom ñu xam ne kon daa ñaaw aw làmmiñ waaye amut waaye ndegam nag moom ci at du mag waaye jëmm ji kàllu fe ne ba bu ko waxee ñu gëm ko kon da nga waxal na ko ko rek waaye su na koo caw ndax tooñ na ko wala yu xaddu deful gétan xaadifu sabi aji xas xale bu góor xale bu góor ku ko waxal njaaloo du tax ñu géttan la ndax dañuy jàpp ne daayu su ko def gàcce ci moom waaw daayu su ko def gàcce yooyu jamono am na jamono yoo xam ne xale bu góor da koy def ndam kon nag xale bu góor ko waxal dox tànki caaxaan te amuti du tax ñu lay caw naa la tooñ nga ko wala xadda dit géttan xalaa man di war koo xam ne lam yab lux kàllafi wut fii xalfin ci xaste wala wata in du caageenu ak laal képp koo xam daal moom kàllafi wut bu xasee keneen mbaa moom ci boppam mu njaaloo yi du tax ñu def ko gétun gi nga xam ne moo ci war déedéet dañ ko yar rek bàyyi ko wa man nafaa ku dàq rajulan waay min nasabihi ci askanam wa fa xalihi war na ko alxaddu gétan fekkee la ñu xam daal mooy diw mi diwéy baayam wala diw mi diwéy maamam ju góor soo ne ko diw mi ñu wax naa sa mooy sa baay du sa baay wala diw mi ñu wax naa mooy sa maam du sa maam loolu dàq nga ko ci askanam loolu xas wu ñaaw la woo xam ne yow mi ko waxal loolu waris na laa caw waris na laa caw boo dee gor juróom-ñett fukki yar bu dee jaam ñeen fukki yar ndax loolu moo gën a ñaaw njaaloo nga maanaam maanaam yow doomi njaaloo rek nga loolu daa moo gën a rëy yow njaaloo nga loolu moo tax nag ku dàq nit ci askanam askan wañ koy boole nga ne ko bokkoo ca faaw rek ñu war laa gétan gétanu xaste wa fi taaridi nekk na ci gaaral alxaddu gétan ba tey bu fekkee xappati woo ci digg ba waxal kooku ne ko njaaloo nga waaye dangaa gaaral mel ne koo xam des na ko ko waxal moo xam dëgg la moo xam dëgg nga den da moom naa ah man day du ma njaaloo xaw ma kuy njaaloo waaye man day man du ma njaaloo man loolu day mel ne kon nga wax ne ko yow li lay waxal dëgg la yow moomu yaay njaaloo wa man xaala ku wax li rajulin ñel waay di ko yaa looti yu yow ko jug loot ki xodda kon géttaneef ko maanaam ba tey ku askan nit jëme ko ci jëf ju ñaaw jooju waa Luut daan def te mooy góor war moroom góoram jël ab sawukaayam def ci buntu suufam loolu ku askan nit jëme ca loolu moo gën a ñaaw njaaloo kon ku ko waxal nit ñi daal lay caw gétanu xaste te waxal nañ ko léegi bu dee gor koy caw juróom-ñett fukki yar bu dee jaam ñeen fukk wa man xasafa ku xas jamaahatan mbooloo fa xaddun gétan waayidun guddi genn yel sama fa dana ko war li ma ñel ka nga xam ne xaama taxaw na bii ci moom min hum ca mbooloo ma su ma laa choyee topp di dara xale yi di ko war maanaam ku wàqanteeg mbooloo ñoom ñëpp nga xasadoo leen nga xam ne ci benn baat rek nga wax ne leen ki ñaar mbaa ñett mbaa ñeent nga ne leen yéen ñi doxkati caaxaan ngeen maanaam jëfkati njaaloo ngeen xam ne kon am mbooloo la xasandoo ci benn yoon bu kenn ca mbooloo ma taxawee rek yóbbu ko ci yoon ñu caw ko rek daal nay doy du aajowoo ñu wàññi na mbooloo ma toll kenn ku ne ñu cawal la sa yari bopp dañ ko cawee benn yoon rek mu daal yóbbaale ñëpp ñëpp wa man karrara ku baamu shurbal xamri naan sàngara aw zina wala njaaloo fa xaddun gétan waahidun guddi genn fii daalika nekk na ci loolee kulli ci léppam koo xam ne naan na sàngara ay yooni yoon kon duñ wàññi yoon yi nam toll yoon bu ne ñu gëtan ko ci ñu koy gëtan benn yoon rek mu yóbbaale yoon yëpp ba tey koo xam ne njaaloo na ay yooni yoon duñ wàññi na yoon ya toll yoon bu ne ñu cawal ko ay yaram déedéet dagam cawa ca war buñ ko cawee benn yoon rek dana yóbbaale yoon yëpp bu fekkee rayee ci war ba tey buñ ko rayee jeex na su fekkee la waral géttan nga lenn la kooka da koo def nag defaat ko defaat ko buñ ko géttanee benn yoon rek mu doy du aajo wa ñi wàññi na yoon ya toll yoon bu ne ak géttanu boppam wa kazalika naka noonu man xasafa ku xas jamaatan mbooloo am na ñu ne man xasafa jamaatan ji du ak baamu ak leemu la waxoon léegi ndax leemu la waxoon mooy dafa jàkkaarloog ñaar mbaa ñett mbaa ñeent ñoom ñëpp mu waxanteeg ñoom ne leen doxkati caaxaan ngeen xam ne benn baat la leen boole waxandoo leen ko fii nag moom dafa gis kenn xas ko waxal ko baat boobu gisaat keneen waxaat ko waxaalaat ko keneen te du ci benn jataay xam ne kon dafa teqali ko buñ ko géttéenee benn yoon rek mu daal di yóbbaale ñëpp ñëpp te tax ñu wàññi na ñooñee toll kenn ku ne ñu defal la sa géttan wa man lasimat fu koo xam ne war na ko xudoodun ay géttan wa qatlun aku rey fal qatlu kon rey ga yu ji siw dana doy xam zalika walis loolee illaa fil xasfi dara ci xaste moom fal yu xadda na géttaneef ko xabla an yuqtala njëkk dee fi ko rey koo xam ne ay géttan da koo war ñu war koo rey boole ca niki moom